yaqulu al-imam hujjatu al-islam Abu Zakariya an-Nawawi rahimahullah fi kitabihi Riyadu as-Salihin min kalami sayyidi al-mursalin alayhi wa alayhim afdalu as-salati was-salam fil babi ath-thalith wal-arba'in ba'da al-mi'atayn wa nabi Muhammad Ka'b bin Ujrah radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala kharaja alayna an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fa qulna ya rasulallah qad alimna kayfa nusallimu alayka wa kayfa nusalli alayka قال قولوا اللهم صل على ibrahim innaka hamidun majid muttafaqun alayhi qaala al imaamu al haafidu an-Nawawi rahimahullah mu dikk ak ñun ci bunt bi ñu nekk di wax gëneelu julli ala rasulillahi julli ci yonent bi sallallahu alayhi bii ñu génn nag gisoon nañ hadith Seydina Abu Muhammad Fadala ibn Ubayd muy Seydina Fadala ibn Ubayd radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah mu ne woon muy 1404 mu ne woon wa an Fadala ibn Ubayd radiyallahu anhu qaala sami'a rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam rajulan yad'u fi salaatihi lam yumajjidillaha ta'aala walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a continuer ci xadis bii nga xam ne moom kii itam Abu Muhammad mooy dàkkantalam muy xadis 1405 muy jële ci ki nga xam ne saxaaba bi nga xam ne mais Abu Muhammad moo gën a siiw ci ci dàkkantalam moom mi alors que papa la mu Abu Muhammad waaw radiyallahu anhuma mu ne waan abi Muhammad mu ngi jële ci saxaaba bu naan Abu Muhammad ku doon Ka'b ibn Ujra Ka'b di doomi lu ku doon radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala nee xaraja alaynaa mu ne xaraja dafa génn alaynaa ci ñun annabiya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa qulnaa ñu ne ko yaa rasuulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qad alimnaa ñun de xam nañu kayfa nusallimu alayk ana nan la ñuy jullee ci yow waaw nan la ñuy lay nuyoo bokk nan lañ lay nuyoo loolu xam nañ dinañ ñëw ci loolu ana lan la jublu ci loolu xam nañ lan la ñuy jullee ci yow waa léegi fa kayfa nusalli alayhi ana naka la ñuy xam nañ ni ñu lay lay nuyoo waa léegi nan la ñuy jullee ci yow waaw ndax borom bi kat dañoo digalu julli nag ci yow yaa ayyuhal ladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima taslim bi xamal nañu ko nan lañ lay nuyoo waaye mais nan la ñuy jullee jaw yonent bi alayhi salaatu mu ne leen xuulu wax leen allahumma ay sa borom salli yal na nga julli ala muhammadin bi muhammad ñu ëpp ay qualité ay melo yu rafet yuñ koy sant moom la yàlla gën a sant ci wa ala ali muhammadin waaye ci ñi nga xamante ne mooy waa kër Seydina Muhammad aal nag borom xam-xam yi ñenn dañ aal du ahli am na différence aal mooy képp koo xamante ne nii dafa bokk ak nit ki ay jëmuwaay bokk ak moom ay pas bokk ak moom li ñuy gise bokk ak moom li muy gëm topp ko kooku mooy aalu diw alors que ahli moom moo gën a restreindre mooy ñi nga xam ne ñooy nag njabootam waaw um ahlul bayt ak alu bayt rasulillah sallallahu alayhi wasallam boroom xam-xam yu bari ñu def dine différence bi loolu walillahi alhamdu walillahi alhamdu wal rek gëm yonent bi alayhi salaatu salaam ànd ak yonent bi alayhi salaatu salaam ci pas-pas boobu ba ni nga xam ne noonu la ñuy génne àddina moom salawaatullahi wa salaamuhu alayhi kamaa kenn ni nga xam ne sallayta nga julli ala ali ibrahim ci njabootu ak waa këru Seydina Ibrahim alayhi salaatu wa salaam innaka yow borom bi hamidun yaa ngi sant dëgg-dëgg mi moom sant boppam dëgg-dëgg majid mooy ci bàkk boppam dëgg-dëgg allahumma isa borom barik yàlla na nga barkeel waaw Allahu akbar allahumma isa borom barik yàlla na nga barkeel ala muhammadin yàlla na nga barkeel ki nga xam ne mooy Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam wa ala ali Muhammad ak waa kër ak njabootu Seydina Muhammad wasallam kama kem mi nga xam ne barakta nga barkeele ala ibrahim ci ala ali ibrahim kama barak ala ali ibrahim mi nga barkeele waa kër ibrahim alayhi salatu wasalam innaka dëgg-dëgg yow hamidun yaay ki nga xam ne yaay ko sant majidun ah, ah, ah, yaay ko bàkk sa bopp léegi léegi mu ne muttafaqun alayhi muslim abul husayn rahmatullahi alayhima bokk nañ ko solo bi laaj bu njëkk bi mooy que ñoom dongo ko solo ñu ne la déedéet hadis bi hadis la bu siiw boo xamante ne nii rawaahul jamaa al imaamu ahmad solo woon na ko waaye waa sunanul arbaa daal dinañ koy bokk solo wallahu taala a'lam al imaamu al buxaari rahimahullahu taala indi na ko ci ay bërëb xam ne yuute la suñ ko njëkkandee nag mooy kitaabu salaa baabu salaati ala nabi sallallahu alayhi wa sallam ba'da tashahhud voilà euh, kitaabu salaa téere julli baabu buntu as-salaati julli ala nabi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba'da tashahhud ginnaaw bi nga def rek tashahhud mooy attahiyyaatu lillah az-zaakiyaatu lillah ginnaaw yi julli ci rek mooy faat Imaamul Buxaari nag dafa tuddee daf ko di fii parce que faqhul Buxaari fii taraajum waaw xam nga xadiis bi lu bari lu ñëw day wane ne bon affaire bi luñ doyal la quoi bon rek nag liñ leen doon rek may saaf saaf mais le fait que Seydina Ka'b ibn Ujra radiyallahu anhu ne ko ñun xam nañ léegi nan la ñuy jullee ci yow parce que jàngal nañu nan la ñu lay nuyoo mooy lim leen wax ci al ci ci ci tahiyya ne da ngay wax assalaamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakaatuh ne assalaamu alayka ñu ngi julli ci yow ayyuhan nabiyyu yow ki nga xamante ne nii assalaamu alayka ayyuhan nabiyyu ayyuha nabiyyu yow mi nga xam ne yaay yonent bi alayhi salaatu wa salaam wa barakaatu dañu ngi mooy loolu la assalaamu alayka ayyuha nabiyyu wa rahmatullahi wa barakaatu loolu jàngal na leen ko ci taxiyaat bi waaye nag mais buñ taxiyaa ba pare am na salaatu ala nabi bu ñuy wax julli ci yonent bi alayhi salaatu waaw nan koy defe looloo tax nag ñu imaamul Buxaari ko fii waaw kitaabu waaw euh, bi nga xamante ne nii euh, mooy euh, loolu kii nu mu imaam Muslim moo indi loolu kii ñoo ko def ci kitaabu salaa ko indi voilà loolu afwan du imaam al Buxaari imaam Muslim dañu juum njëkk a tàmbalee ci moom moo tax sax ñooñu ñu jàpp ñu <laughs> ñu wax comme si imaam al Buxaari la ndax moom lañu war a jëkk kitaabu salaa ci wàllu tashahhud buntu bi suraax yi def foofu la ko imaamul muslim indi rahmatullah alayhi imaamul buxaari rahimahullah indi na ko kitaabu ahadiisul anbiyaa salawaatullahi wa salaamuhu alayhim indi na ko foofu waaye indi na ko ci kitaabu tafsiir suuratul ahzaab voilà indi na ko tamit ci nga xam ne kitaabu da'awaat kitaabu da'awaat kitaabu ad-da'awaat ah indi na ko foofee baabu salaati ala nabi sallallahu alayhi wa eh, kon eh, léegi nañ jël mooy kitaabu da'awaat yi ñu ngi wax. li ñu mujjee wax mu ne haddathana Adam mu ne nettal nañu Adam imam Bukhari bi Adam ibn Abi Iyas Abdurrahman al-Asqalani abu Abu al-Hasan al-Khurasani al-Marwazi at-Tamimi mawlahum al-Baghdadi rahmatullah alayhi génn àddina la 220 rahmatullah alayhi qala mu ne haddathana Shu'ba mu nekk leen nettali mooy Shu'ba di Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam al-Wasiti rahimahullah al-Basri di amirul mu'minin génn àddina ci année quatre-vingt rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana al-Hakam mu nekk leen nettali mooy al-Hakam ya al-Hakam ibn Utayba al-Kindi Abu Muhammad ñi ne Abu Abdillah ñi ne Abu Umar al-Kufi rahimahullah génn àddina la 113 ci wuute bu ci am qaala mu ne sami'tu Abdurrahman mu ne dégg naa Abdurrahman ibn Abi Layla muy Abdurrahman ibn Abi Layla Yasar Abu Isa al-Ansari al-Awsi al-Madani al-Kufi rahmatullah alayhi waaye dañ koy dàkkantale Abu Muhammad tamit génn àddina la 83 ci wuute bu ci am rahmatullah alayhi annahu qaala mu ne laqiyani Ka'b ibn Ujra mu ne Ka'b ibn Ujra bi saxaaba boobu daa dajeeg moom radiyallahu anhu muy Ka'b ibn Ujra al-Ansari Abu Muhammad ñii ne Abu Abdillah ñii ne Abu Ishaq al-Madani rahimahullah bokkoon ci waa Banu Salim ibn Awf euh, euh, mais ñoom am nañu ne nag non euh, kii Salim ibn moom allié la woon ci waa Xasraj allahu taala rahmatan waasi'a wa radiya anhu génn àddina li nga xam ne mooy l'an cinquante-deux rahmatullahi alayhi muy saxaaba bu siiw moom fa qaala mu ne damaa dajeeg man Abdurrahman ibn Abi Layla fa qaala mu ne alaa uhdi laka hadiya ndax du ma la jox benn cadeau waay yow mii di Abdurrahman ibn Abi Layla waay ci benn riwaay ma ne ko waaw ah jox ma kado kado bi mooy la mu ne ko nag inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam xaraja alayna mu ne yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam dafa génn ñëw ci ñun fa qulna ñu ne ko ya rasulallah yow dawal yàlla de sallallahu alayhi wa sallam qad alimna kayfa nusallimu alayk xam nañ nan la ñuy jullee ci yow te lool mooy liñ la wax ne mooy liñ ne ci tahiyya bi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh moo tax euh, hadith yi ñu la wax ne mu ne woon képp ku ma julli ci man dinaa la borom bi damay delloo sama ruux ba ni nga xam ne ci laa lay fay kon mu ne ko mel ni ñuy jullee ci yow fa kayfa nusalli alayka waaw ni ñu lay nuyoo mais nan la ñuy jullee ci yow fa qaala fa qulu wax leen allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallayta ala ali ibrahim innaka hamidun majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim innaka hamidun majid nii la ko al imam al bukhari et daal imam muslim moom moo ko ndiwoon ci kitaabu salaat hadith 406 fa la ko indi moom al imam muslim abul husayn rahmatullahi alayhi yi mu ne ah baabu salaati ala nabi sallallahu alayhi wa sallam ba'da tashahhud mu ne haddasanaa Muhammad ibn al-Muthanna wa Muhammad ibn Bashshar mu ne nett lañu ñaar muy Muhammad ibn al-Muthanna Muhammad ibn Bashshar muy ñaari seex yi daanaka lañ leen di woowe ñuy sëriñ waa kutubu sitta kenn ci Abu Muusaa az-Zamin Muhammad ibn Musanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anasi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a gane àddina 167 génn àddina 252 di sëriñ waa kutubu sitta ak xaritam di Muhammad ibn Bashar di Muhammad ibn Bashar ibn Uthman ibn Dawud ibn Kaysan moom it ñoo bokk même année bu ñu juddu ak bu ñu génn àddina bokk ay sëriñ daanaka bokk ay taalibe muy génn gane àddina 167 génn àddina 252 dëkkoon moom itam Basra di sëriñu kon waa kutubu sitta rahmatullah alayhima mu ne wal lafdu lil musanna kat bi may indi fii nag man imaam Muslim nga xam ne mooy ibnul musanna di ñaareelu sëriñ bi ma njëkk a tudd ay kàddoom laa indi wala mu ne ñoom ñaar ñun nag nee nañ haddathana nekkal nañu muhammad ibn ja'far di muhammad ibn ja'far al-hudali mawlahum al-basri abu abdillah si yowoon ci bundar kële muhammad ibn bashar mooy bundar kii nag mooy bundar di rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana shu'bah gis nañ ko sànq mooy shu'bah ibn al-hajjaj di ko nag bàyyi jiitlee kii ndax moo dencoon yaayu ki nga xam ne mooy Ahmad ibn Ja'far mu jóge qala gis nañ ko sànq ci riwaa imam al-Bukhari rahmatullah ala al-jami' an al-Habab gis nañ ko sànq annahu qala mana sami'tu ibn abi layla mu ne dégg naa ibn abi layla moom it gis nañ ko sànq rahmatullah ala al-jami' qala man laqiyani Ka'b ibn Ujrata wa qala ala uhdi laka hadiya kharaja alayna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa qulna qad arafna kayfa nusallimu alayka fa kayfa nusalli alayka qala qulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallayta ala ali ibrahim innaka hamidun majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidun majid léegi kon hadith yaa ngi ay riwaay nag lu bari en fait ginnaaw bi lu kaale euh, lu tax imaam indi hadith bi fii ak suñu buntu bii di wax ci ngëneelu salaatu ala nabi sax mu dugg dañ naan la alayhi salaatu wassalaam imaam da fee indi imaam da fee indi ngir benn mbir buntu di wax ci ngëneelu julli yonent bi alayhi salaatu alayhi salaatu wa salaam alayhi salaatu wa dañu ko indi ngir wan ñu siyam yi léegi nan la jullee yonent bi alayhi salaatu wa <laughs> saxaaba yi ñooñu ko laajal laajal ko seen bopp mais laajal ko xeetam seen ginnaaw ah yonent way saab xam nañ nari ngay xam nañ nan la ñuy nuyu lay nuyoo waaye léegi nan la ñuy jullee ci yow kon nag fii ñetti xadiis yi def ngeen ñu tëj téere bi lenn rek lay leeral kayfiyatu salaati ala an-nabi sallallahu alayhi wa ana naka la ñuy jullee ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi yonent bay saab salaam ñu laaj ko ko waaw mu daal di leen leeral ne leen wax leen xuulu wax leen allahumma salli ala muhammad waaw pourtant bi la wax dana yeen julli leen yaa ayyuha alladhina sallu julli leen mais ñun bu ñuy def salaatu ala nabi duñ ne usalli ala nabi sallallahu duñ wax loolu <laughs> waaw yow borom bi dañuy julli leen ci sama ndaw boobee sallu alayhi wa sallimu taslima assalaamu alayka bu dee salaam bi ñun ñoo ko daan assalaamu alayka yonent lay saa yàlla na jàmm nekk ci yow waaye julli bi dañ naan yàlla jullil <laughs> allahumma yàlla lañuy ñuy dagaan salli yow jullil defal ñu ko ndax ñun manuñu yaa man yaa ñu ko digal de dinañu def nag li nga wax waaye yonent lay saa saam xamal ñu ne nag loolu niñ koy defe mooy lii da ngay julli jaare ci borom bi dagaan borom bi moom mu def mu def allahumma e eh sa borom salli waaye julli te lool ci la dëkk wax nañu inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi wa sallam yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam du ñu deñ di julli ak ak malaakaam yi alayhi salaatu salaam du ñu deñ di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon loolu muy lu màgg a màgg loo xamante ni salaatu ala nabi dafa rëy fa yàlla ba pare euh, euh, euh, dëgg-dëgg mooy nit ki man da di julli ko yonent bi saa saa boo defee lii la yonent saa saa digale ni ñu ko waxee loolu mooy julli ga ci moom même bu nee boroom bi nga dagaan ne moom na ko def nga xamante ne mooy ci julli dëgg-dëgg yonentam alayhi salaatu wassalaam kon xadiis bi ni ñu wane si yàlla ñi nga xamante ne nii ñi nga xamante ne nii mooy euh, euh, euh, ñi nga xam ne noonee lañu ko lañu koy waxe mooy for forme yi waaw lu bari la nag imaam daa muy mis indil yoo xam ne jëli ko almasuura yoo xamante ne yu ñu jëli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam la yoo xamante ne nii yu ñu jëli ci yonent bi la alayhi salaatu wassalaam waaw yu sax yoo xam ne mu commencé boo xam ne ci muttafaqun alayhi la waxuma lool waaye rawaahul jamaa mooy non seulement Shaykhaani ah, ah, dañ koo solo waaye ñi nga xam ne moom lañ la wax waa ashaabu sunan al-arba'a imaam Ahmad ama ak ñeneen mu nekk xadiis yu siiw mu tàmbalee lool ne la booy julli yonent bi sallallahu alayhi wasallam lii nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ne xuulu wax waaw bañ koo laaj mu ne xuulu wax leen kon loolu nekk loo xam ne lu ama am solo la kon lëkkaaleem ak suñu buntu mooy nan la ñuy jullee ci yonent bi sallallahu alayhi bañ ko ko laajee wax leen allahumma muhammad wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahim innaka hamidun majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim innaka hamidun majid kon loolu lu ama am solo la wallahu ta'ala a'lam al imam al hafiz léegi nag mu ñëwaat indi leen ñu euh, beneen beneen siira beneen boo xamante ne nii beneen façon julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam boo xamante ne moom bii sorewuñ wax nañ nag kon ñaari xadiis yi def bii ñu jël ak ñaari ci def yëpp dañuy wax naka la ñuy jullee ci yonent bi alayhi salaatu al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala bon de xadiis 1406